alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa salaasimi'a wa anil Mughiirata bni wa anil Mughiirati bni Shu'bata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man niixa alayhi fa innahu yucazzabu bimaa niixa alayhi yawma alqiyaama muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafid annawawiyu mu indi xadis bi muy xadis mille six cent soixante ginnaaw bi ñu gisee ci suñu bunt bi trois cent deux baabu taxriimi niyaaxati ala almayyiti wa latmi alxaddi wa shaqi aljaabi wa natfi alsha'ri wa xalqihi wa addu'aa'i bilwayli wa subura walillahi alhamdu wal minna ci kitaabul umuur al manhi anha ñu ngi woon hadith mille six cent cinquante-neuf lañ gisoon bi weesu mu ne woon wa an abi burdata radiyallahu rahimahullah annahu qaala waja'a abu muusa al-ash'ari radiyallahu anhu fa ghushiya alayhi wa ra'suhu fi hijri wa fi hijri wa fi hijri imra'atin min ahlihi kon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadith bi ci tegu te tuddoon nañ ko ba ñu gis hadith bu njëkk ba mu hadith Seydina Umar bi njëkk gis ci buntu bi mu ne waaw wa anil Mughira ibn Shu'ba mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne woo tuddoo al Mughira alhamdulillah mu ne mu ngi jële ci al Mughira ibn Shu'ba di doomi Shu'ba kon ca waa Taif radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yaqul mu naan man niha alayhi képp koo xam ne yuuxu nañ jooy nañ ko mu yuu day yuu jooy kese de yu ànd ki yuuxu ba nga génnee àddina fa innahu na ko leer ne waajoojee yu'azzabu bima niha dees na ko mbugal ci sababu lañ ko yuuxu alayhi ci moom yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari waaye na ko noon al imaamu muslim abul husayn bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne seen sëriñ moo leen ci jiitu woon di Seydina Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ñaari bërëb la ko ne awwalu musnadul kuufiyyiin hadiisu al-Mughiira ibn Shu'ba radiyallahu anhu al-imaam al-Buxaari kitaabul janaa'iz baabu maa yukrahu mina niyaaha alal mayyit foofu la gondi mu ne haddasanaa Abu Nu'aym mu ne nettali nañu Abu Nu'aym hmm, al-Fadl ibn Dukayn al-Mulaa'i rahimahullahu ta'aala di Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi al-Kufi al-Ahwal gane àddina 130 génn àddina 218 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sa'id ibn Ubayd mu nekk ñu nettal mooy Sa'id ibn Ubayd at-Ta'i Abu Hudhayl al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina ci xilaafa Abu Ja'far al-Mansur rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Rabi'a mu jële ci Ali ibn Rabi'a ibn Nadla al-Walibi al-Asadi al-Bajali ñi ne Bajali Kufi la woon rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne entre cent dix et cent vingt rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an al-Mughira radiyallahu anhu mu jële ci al-Mughira la an al-Mughira radiyallahu anhu al-Mughira ibn Shuba Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr ibn ah, mooy Saqif mooy ibn ah, Sa'd ibn Saqif ah, Abu Isa ñi ne Abu Abu Muhammad as-Saqafi si woon ci Mughiratu ray ku réyoon ku réy Ah, génn àddina l'an cinquante di saxaaba yonente bi alayhi salaatu salaam ñii l'an cinquante huit loolu ay wute la moom mii eh, moo doon tuub si daal di rayon gaayam àndaloon <laughs> doomu mbokkam yam àndaloon sawaay daal di leen faat dañ jógee ca Iskandariya malikul Iskandariya daal di leen defal ñoom lu bari quoi moom mu jox ko xam dafa jàpp ne li defal mbokkam yi doomi baayam yi doomi mbokkam yi ba tuuti quoi mu daal di ñëw ci yoon bi bi ñuy ñibbi mu jox leen sàngara soo xam ne da ko waroon a diluer mooy boo xam ne daa nekk euh, liqueur bu gras boo xam ne mooy kenn du ko naan noonu sur fan fokk nga def dolli ci ndox daal di koy njar moom mu jox leen ko noonu gaa yi naan nag xamatuñ fuñ ne mu daal di leen rey ñoom ñëpp jël alal ji ñëw Medina nag ala saakina sar sam Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ñëw gis yeneen sar sam mu ngi doo doog naa Abu Bakar ci benn mbooloo Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu naka ko gis ko yow ana ñi nga àndaloon mooy ñoom ñaam ñoom ñëpp laa rey ah mu ne waaw alal jaa ngi nii damaa ñëw na ngir tuub yeneen saa saam ne ko kanta alal ji moom sa sa kenn du dugg ci si l'islam la doo fi dugg mais sa alal ji moom ñun du ko laal waaw xool nañ la waaw euh, ab sëriñ du recycler alal ju bon ju taalibeem def bu duggee ci dëkk bi daal dinay texe mooy rëcc na loolu aw taar la loolu du wayu rafet ci dëkk boo bële wala sëriñ boobee yeneen saa salaam bi waa ji ñëwee daa da koo xamal lu leer dugg ci diine moom kenn du dugg ci diine ñu naan la doo dugg ci diine waaw waaye kanta alal ji ñu fi indi dara duñu ko ci laal parce que daganut mu leer naññ te dina ko jàjj dina jàjj keneen ku moom mais bu dee ku toj ay tojaange mu ñëw parce que maay taalibe diw walla kër sàngam laa jokk boo demee police yi dootuñ la mën a tey ca buntu ba la ñuy taxaw mënatuñ laa dàq la ba foofu nga dugg ñu ne oh, c'est trop tard waaw fi dugg rek loolu ñaaw na ci wayum dëkk buñ naan dëkkub diine la wal iyaadu billah kon Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu kon imaamul ñu ngi ci riwaaya imaam al-Bukhari mu ne kon annahu qaala mu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu mina an-nar sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man niha alayhi yu'adhabu yu'adhabu bima niha alayhi waaw Allahu akbar mu ne daa lay taayale li nga xam ne mooy nettaleem bi muy nettali xadis bi te waxoon nañ la xadis Seydina Omar bañ koy gis loolu day wane ne kenn mënu la juumloo saxaaba yooyu yëpp comme li Sayyidatu doon wax waaw bu ne Seydina Omar ak Seydina Abdallah ibn Omar dañoo juum mais nan nga mën a def ak ñoom Seydina al-Mughira mi ñoom Seydina Imran ibn al-Husayn Seydina Suhayb mi imam Seydina Omar ne woon ndax déggoo yoneen saa sa wax lii te neewu ko déedéet ñooñu ñëpp mënoon ne dañoo juum te dañuy te leer na xew-xew ba mu doon wax ba nga xam ne euh, euh, néewu yahuud yi moo romboon loolu dëgg la yeneen saa salaam moom li mu wax la wax mais sauf que yeneen saa salaam du occasion boobu rek la wax ci lu mel noonu gis nañ keroog bi Sa'd ibn Ubaada gén euh, feebaree ba jàpp na day dog te fàttali nañ ko te mooy xadis bi nga am 1663 mu ngi ñëw léegi mooy bu buñ paree xadis bii ñu nekk ñaari xadis bi ñetteel ba boobu noonu bañ ko gisee te xadis 925 gisoon nañ foofu bu baax que affaire bi foofu Seydina Omar nee na man nii àndoon naa ca délégation ba demoon yeneen saa àndaloon ngir ñu dem seeti Sa'd ibn Ubaada bi ko ansaar yi bi nee daa feebar mu ne boobu dégg naa yeneen saa mu wax lu leer nañ te ki nga xamante ni euh, euh, day day fa génnaan ne dañ koy mbugal ci jooy yi nga xam ne moom la koy waa ñoñam di jooy waaw Seydina Mughira ñi mu ngi nii lay taalee waxam lan hadis bu siiw boo xam ne mutawaatir la. ngir wan ne lii may waxal yonent bi alayhi salaam ëpp na ma koy waxal lu du dëgg waaw dégg naa man yonent bi alayhi salaam mu ne inna kadiban alayya gis nga nar waral ma taxadis bi mel nii gis nañ ko fi gisati ko fi gravité wu di waxal yonent salaam ak diine ji loo xam ne leeru la wala loo xam ne ay nar la waaw man haddatha hadithan yura annahu kadib annahu kadiban fa huwa ahadul annahu kadib fa huwa ahadul kadhabin wala kadibayn wala wala kaadibiina wala kaadibayni mu ne kon inna kadiban yonent ma la sa saam dégg naa ko mu naan gi ak gis nga nar alayya di ma waral mooy di ma waxal lu ma waxul sa bokkul ak kadibina laa ahad bokkul ak naral keneen waaw parce que nar day proportionnel jëf ju bon selon kan ku adressé kan nga amal problème ca laa la waxoon ne xam nga moos bu ma génnee en république génn ci mbedd mi gis benn euh, agent de la mairie ne ko monsieur l'agent de la mairie mu ne ma waaw ma saaga ko loolu garaaw na offense à l'autorité au oh, kii la euh, koo xam ne <coughs> loolu la après mais bi nga ñëw gis benn policier municipal ma ne ko monsieur le policier de la ne ma ah ma daggal ko ma saaga ko <laughs> boobu xam nga garaaw na mais kilifaam bi monsieur le maire nga xam ne mooy moom mooy chef ministère kii euh, commissaire commissaire commissaire ya municipaux euh, municipaux yi ma ñëw daggal monsieur le maire loolu moo gën a dee garaaw mais ma ñëw laaj audience monsieur le ministre de l'intérieur bañ daal di may recevoir ma ne ko ah mu déglu ma ma ne ko monsieur le ministre de l'intérieur mu ne ma waaw ma daal di koy daggal xam nga boobu moo gën garaaw yi jàll yëpp waaye bi gën a garaaw ma ñëw ut audience <laughs> ci monsieur le ministre le le le le premier ministre. mam daal di may daal di dalal ma daal dak si ma ne ko monsieur ah son monsieur le premier ministre mu ne ma xama ah, daggal ko xam nga boobu moom moo gën a garaaw yi romb yëpp waaye nag ma ñëw ca bopp réew ma nag te nga xam ne moom lañ naan monsieur le président bu dee ca ñey wax république ma ñëw ca monsieur le président de la république ne ko monsieur le président de la république am benn kii audience boobu kii ma daal di koy daggal boobu moom offense à l'autorité suprême lañ lay wax moom <laughs> chez les démocrates kii <laughs> waaw kii moom institution la la la la la offense quoi ce n'est même pas une personne non c'est l'institution léegi xoolal ko ay daanam ni muy gën a méttee sinon rek ku bu doon daa yem sa ka njëkkoon a wax xam nga dinañ ko teg daan mais bu mel ni bu dee président de la république yonent bi alei saa nag mi féete kaw ñëpp nag ah ki diine képp koo fi naral naral yonent saa salaam moo gën a garaw moo tax mu ne dégg naa yonent saa salaam mu ne ah, inna kadiban alay dëgg-dëgg ay wax yu amul nga ma koy askanale man yonente bi alay saa salaam te mu leer la mooy ku mu leer mais koo xam ne leeru ko daa gis ab téere buñ bind kitaabul mawdu'aat moom bu foog ne ay sujet lay wax <laughs> jël rek dem di ne day day daa xër ndeysaan day jàngale hadith commencé rek di wax ñooñu boo leen tane parce que sauf que nag au pays des euh, aveugles les borgnes sont rois waaw fi nga xam ne moom ñépp dañoo réer dañoo silmaxa ci gis xam-xam bët bu muy bu muy gise tuuti day jàpp ne sawaay moom moom moom moo fay boo koy buur <laughs> gaa yi di ko déglu mu jël ke ke ke téere boobu rek moom dafa jàpp ne li muy wax hadis la kooku kenn waxu ko parce que du lu mu tey voilà waxuñu ko même bu dee duñ ne ko léegi gongo dañ naan ko sëy sëñ bi del leerlu quand même <laughs> waaw mais boo ko ki xam ne moo ko tey xam na ne lii wax yonent sallallahu alayhi wasallam waxu ko mu ñëw ci mbooloo mi ngir daal di yëkkati fuul yi mu daal di créer benn bu ne léegi nee na saa salaam sax ci occasion yu mel ni waxoon boo xam ne léegi ci bu xam gi léegi la ko la ko créé waaw loolu mooy li nga xam ne moom kooku loo ñu wax waaw fal yatabawa ku bokkul ak naral mu bokkul ak euh, laysa kadibin ala ahad bokkul ak naral keneen la wax man kadaba alayya ah, te li ko gëwoon képp ku ma naral ah mutaammidan moo tax mutaammidan waaw tay ko xam ne lii yoon saa sa wax ko mais quand même nga askanel ko loolu la fal yatabawa na waajal na préparer maqaduhu siis ba nga xam ne moom lay installé bu moom ma bang ba muy dëju ba muy riigu minan naari ci biir sawara muy siisu sawara mu ne sami'tu léegi nag li mu laay taayilee lii bëgg leen wax ne déglu leen baax lii may wax lu ma dégg la ci yonent saa salaam mi ne képp koo xam ne moo ma naral na waajal képp ku ma naral day dem sawara na xam ne lay dugg kooku nag laa dégg mu ne sami'tu dégg naa annabiyya yeneen saa salaam yaqulu mu naan man niha alayhi képp koo xam ne yuuxu nañu ko ay wayloog sa wóor way fu ma jëm tay ma dee tala tay tóor taf yuuxu fii nga faatu am ñu la koy defal yu'azzabu des na la bugal bi ma niha alayhi ci sababu li nga xam ne moom lañu la yuuxu waaw noonu la ko al abu abdillah al-Bukhari indi ah anta benn bërëb boobu rek la ko indi imaamu Muslim it benn bërëb rek la ko indi ci muqaddima bi baabu taghliz al-kadhib ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom côté bële rek la indi hmm? mooy côté bi ci kaw mais indi na kon beneen côté bi la bi nga xam ne mooy wax ci wàllu kii bi Eh, man ni xaale yi loolu it imaam muslim indi na ko bu dee man kaddu man kaddu waale yi foofu ci buntu biñ la wax sànq la ko indi moom al imaamu abul xuseyn waaye bu dee fële moom mu ngi ko indi moom al imaamu hmm, muslim kitaabul janaa'iz baabul mayyiti yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi mu ne haddathanaa abu bakr ibn abi shaybata fonkal maa ngoongu voilà mu ne haddathanaa mu ne nettana abu bakr ibn abi shayba <laughs> mu ne nettal nag Abu Bakr ibn Abi Shayba muy frère Ousmane mi ngi gisoon ci jotaay bee ñu weesu mais petit frère am Ousmane a ko magoon eh, moom mu ngi gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-Wasiti al-asl rahimahullah qala haddathana Waki' man kan nettal ma Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Suryan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyaan ar-Ruwaasi al-Kuufi al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-A'war gane àddina 127 génn àddina 196 an Sa'iid ibn Ubayd at-Taa'i moom gis nañ ko sànq ci riwaa Imaamul Buxaari mu ne nag bu dolli ci keneen Wakii moom ci kii waaye wa Muhammad ibn Qays ak ku naan Muhammad ibn Qays al-Asadi al-Waalibi min anfusihim rahimahullahu ta'ala ah, <coughs> moom c'est sûr qu'après cent quarante-huit la génn na parce que euh, après Seydina al-Amash ñoo dëkkoon Kuufa ci la génn àddina rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Ali ibn Rabi'a gis nañ ko sànq ci riwaay imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala foofu nag dane awwalu man niiha alayhi bil Kuufa Quradatu ibnu Kaaba dana ki nga xam ne moom lañ njëkk yuuxu bi mu génnee àddina Kuufa ba Kuufa saxaaba yi ñoo ko fa def ñoom Sa'd ibn Abi Waqqaas ñoo créé dëkk yooyu voilà mu ne ki nga xamante ne nii moom lañ njëkk moom la ñu njëkk ci xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu ki nga xam ne moom la ñu yuuxu ba mu génnee àddina Kuufa Qarada ibn Ka'b la tuddoon kii nag Qarada mi euh, kii la benn euh, saxaaba la woon radiyallahu anhu <laughs> moom saxaaba la moo na imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ngi leeral loolu xam nga imaamul Buxaari moom ni mu ko soloowee indiwul côté bi voilà moo tax imaamu kii euh, moo tax taxriij yi am solo te tamit booy booy booy saraa benn téere a yem ci lool kese wala imaam al Buxaari rahimahullah bu dee moom imaam na Hajar téere bi mu doon saraa muy sax imaam al Buxaari imaam al Buxaari indiwu ci lool côté boobu mais imaam al Hajar bi mu indee xadis bi mu ne wa qad axrajahu Muslim min wajhin axar an Sa'iid ibn Ubayd Rabi'a ibn wa an Ali ibn Rabi'a mooy jàllale bi nekk ci beneen mu ne qaala ataytu al masjida mooy bu Sa'id kii bi euh, ci beneen wàll mu ne damaa dikkal jàkka ji wal Mughira amirul euh, euh, al Kufa fekk al Mughira ibn Shu'ba niñ doon wax sànq moom moo ne woon l'émir waaw <laughs> de Kufa moo doon gouverneur u Kufa ci jamonoy kii Seydina Muawiya moo ko fa tegoon voilà moom noonu la fa nee woon Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan hmm. moom moo ko indi moom imaamu Tirmidhi moom dafa ne maata rajulun min al-ansaar yuqaalu lahu Qaradatu ibn Ka'b fa niiha alayhi fa jaa'a al-Mughiratu ibn Shu'ba fa sa'ida al-minbara fa hamida Allaha wa athna alayhi wa qaala maa baalu nawhi fil islaam amaa inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul man niiha alayhi 'udhiba bimaa niiha alayhi voilà imaam at-Tirmidhi moom da koo solo mu ngi ko jëlee ci Ahmad ibn Mani' mu ñëw ba ci Ali ibn Rabi'a mu ne dafa am benn waay ci waa lansaar yi dinañ la léegi xarala moomee euh, moom dafa génn àddina bu ñu naan kuufa bu ñu naan xarasa ibn Ka'b radiyallahu anhu léegi nag ñu ko yuuxu ci yéen ñu yuuxu ci Sayyid al ne woon gouverneur aksi yéeg minbar bi ngir tere loolee waaye delloo leen ci njàngalem yeneen saa mu sant yàlla daal di koy bàkk mu ne lan mooy lan mooy nday ak yuuxu ay muy jaxaw nit génn àddina ci l'islam amaa de yëgu ngeen ne man nii de dégg naa rasulallah dawal yàlla saa sallam yaqulu mu naan man neexa alayhi képp ku ñu yuuxu yaxaw la ba nga génnee àddina joons di ba bi maa neexa alayhi proportionnellement la nga xam ne <coughs> moom la yuuxu moom lañ la yuuxul waaw kon mu ngi neenu quoi kon gis nga al-Mughira ibnu Shuba léegi bon léegi kanta imam al kii al-Hafiz la nga xam ne moom la doon wax ci waju beneen bi ne daa ñëw kuufa loolu gisuma ci imaamu muslim mu ëndee ko noonu mais gis nañ wax nañ la sahih imaamul Buxaari euh, ki euh, jaami'u Tirmidhi moom rahimahullah ni nga xam ne noonu la ko ëndee moom Rabi'a Ali ibn Rabi'a boobu rahimahullah imaam al-Hafiz bu ñëwaatee lim doon wax <coughs> mu ne foofu kon imaam Muslim daal na koy solo ci beneen wàll an Sa'id ibn Ubayy an Ali ibn Rabi'a mu ne ataytul masjida damaa dikkal jàkkaay mooy ki ne woon gouverneur de Kuufa moo doon Abdullah al-Mughira ibn Shu'ba fa qaala mu ne sami'tu dégg naa ne saa sa mooy comme hadith bi ñu jógee léegi imaam at-Tirmidhi di ko wax ah mu ne wa rawaahu aydan min tariiqi Waki' an Sa'id ibn Ubayd wa Muhammad ibn Qays al-Asadi kilaahumaa 'an Ali ibn qaala awwalu man niha Ali bil-Kufa Qurada moom la imaam at-Tirmidhi hmm, mu ne wa fii riwaayati at-Tirmidhi après mu wax bu Seydina imaam at-Tirmidhi maata rajulun min al-ansaar yuqaalu lahu Qurada ibn Ka'b <coughs> waaw liñ gisoon léegi imaam al-Hafiz nag mu ne xam nañ koon ci ban circonstance la imaam Seydina al-Mughira waxoon xadiis bi mooy daa am kenn ci saxaaba yi génnaan neewuñu ah saxaaba la de ñoom moom ñoo ko sañ <coughs> déedéet loolu moo yàq diine loolu boo gis diine yàqu ci gox moo ko yàq waaw ñoom gis nañ kilifa gu mag génn àddina koo xam ne kenn nag tëb lawul ak cell la xam nga kii saxaaba la imaam al-Hafiz na Hajar dina wax léegi mbiram léegi kooku mu génn àddina nit ñi def lu dul noonu yow au lieu indiwaat nit ñi nga ah ñoom dañoo ko sañ ñooy waa diw ah fa moom nag daa kawe ah war naa am passe droit loolu moo yàq mbir yi fu diine yàqoo ci gox loolu wa <laughs> léegi imaam al mu ngi noonu moo doon circonstance boobu la Seydina al-Mughira yéeg minbar bi waaw roye koy neen saa salaam nga xam ne bu dara lu ñu war a aaye ah, boobu tamit jamono jooj jotee ci minbar bi ngay jëm da doon ñi tamit seen mbir ca jàkka yi la newoon waaye léegi mbiru gaa yi newoon ci jàkka yi de <laughs> boo yéegee minbar bi mo <laughs> minbar ma ne yow tu prêches dans le désert mo gaa yi dañ dul ñëw <laughs> picc du fa nekk ñu néew koy ne yow tu prêches waaye dans le désert saa yàkkuy ku ku dem ci désert bu kenn newul ne dañ koy xutba yéen a yem taxaw teg sa micro nag téye nag waaw boo xam ne sans fil naan bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ngelaw li kese lay wuyu ak suuf su bari <laughs> gaa yu bari parce jàkka yi suñu xol yi newatul foofu wal iyaazu billah yàlla aslahana allah quoi waaw ca garam place pour ñenn ñi ca marché yi ngir ñeneen ñi te ñi amoon nañuy marché waaw voilà mais bu programme buñ koy rek da ci jàkka ji la ñuy ñëw sëy nal moo wéy yeneen saa saa doon def mu ñëw yéeg min ban ah daal di sant yàlla nga xam ne muy euh, tegginu booy aadaabu alxutba sant yàlla ba ko ko julli keneen saa salaam ak yooyu door a wax amma ba'du wa ba'du yooyu nag yeneen saa salaam doon wax wa ba'du amma ba'du moo tax imaamul Buxaari utal ko buntu waaw buntu bi nga xamante ne mooy nit ki buy wax amma ba'du faslul xitaab ci ñenn ñi <laughs> waaw kon loolu lu amaam solo la hmm? léegi nag. Ah, mu daal di leeral lii imaam al-Hafiz mu ne qarada bii nag qarada mu ne al-mazkur bi fathil qaaf qa war ra qara ah waaw buri wax niñ koy takk ansaar yi mu ne ci wàllu ansaar la bokkoon Xasraj yi bokkoon ci waa Xasraj kaana mu ne nekkoon na ahada man wajjahahu Umar radiyallahu anhu ila al-Kufa li yufaqqiha an-naas mu ne bokk na ci saxaaba yi nga xam ne Seydina Umar bi mu ne xalifa moo leen yónni woon ne leen yéen dem leen Kufa ngir ngeen jàngal nit ñi seen diine Allahu akbar mu ne wa kaana aliyun wa kaana ala yadihi bopp euh, fathu ray dëkk boobu di ray hmm, moom mii moo jiite woon bañ koy ubbi julli ñu di ko ubbi moo ko jiite woon radiyallahu anhu mu ne wastaxlafahu aliyun ala al-kuufa Ali mooy ginnaaw Seydina Omar Seydina Ousmane ñëw na te gis nañ Seydina Ousmane ña nga xam ne ñoo fa newoon wax nañ la ko sànq ci hadis bee ñu génn bu Seydina Abu Muusa bi <laughs> ba waa waa Kufa defee yi ne sawaay du fi dugaat gouverneur bii moom dem kalaame Seydina Ousmane Seydina ñu daje fa ak gouverneur ba fekk mu doon ñëw Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne non gaa ne xaaral du fi dugg waaw ñu gaaw jiitu ko ba pare farme forme seen benn armée ñu taxaw ci buntu dëkk ba di ko xaar ne bu ñëwee na ngeen ko ne mu dëpp bu bu bañee ba lu dul day dugg ngeen dóor doqam mooy ngeen rey ko mu mu dajeeg gaay gaay na ko doo fi dugg mu dellu gaa yi def discours ne ina Abu Muusa mii lañ leen gëvrëmal euh, gouverneur mu ne maa bañ hmm. yeesal leen seenum njaayante ci xalifa bi fi nekk muy Seydina Usmaan radiyallahu anhu ba mu gërëm mbir mi après man ma door fee nekk Seydina Usmaan après ci loolu ci la leen la nekke gouverneur foofale mais kii Seydina Ali moom bi mu nee xalifa mais Seydina Ali ne Kuufa la ñëwoon mais bi mu nee xalifa euh, euh, moom la defoon mu nekk Euh, moom la defoon mu toogal ko kuufa foofule wastaxlafahu ali sayna ali daay woon na ko mu toogal alal kuufa radiyallahu anhuma mu ne wa jazama ibn Sa'd wa ghayruhu bi annahu maata fi xilaafati mu imaam ibn Sa'd nag akulul moom dane dafa dogu ne moom ci xilaafaay sayna ali radiyallahu anhu la qarata génn àddina mais loolu dëggul mu ne wa huwa qawlun marjuh imaam al-Haafiz Ibn loolu moom kaddu la goo xam ne dañ ko doon lii nan la mën a nekk lool sayna ali ibn Taalib génn àddina ah kii nii Seydina al bi muy nekk gouverneur fële boobu xilaafu Seydina al-Hasan Ali romb na fi ba Seydina al-Hasan ibn Ali jox xilaafa gi Seydina Muawiya Seydina Muawiya nekk ne woon le gouverneur de Koufa voilà wara mu ne wa qawlun marjuh loolu moom wax la joo xam ne juñu noot la lima sabata fi sahih Muslim annahu anna wafatahu haythu kana al-Mughira ibn Shu'ba amiran al-Kufa moom lañ gis ci riwaaya imam al al Tirmidhi bi ne maata dafa euh, génn euh, génn àddina génn ci lamsaare ku naan Qarada voilà bi mu génnee àddina nag fekk al Mughira wal Mughiratu ibnu Shu'ba alal Kufa amiran alal Kufa moo noonu l'émir de Kufa boo seen na bu yàgg waaw minimum bu dee Seydina Al-Mughira ñu naan di cent cinquante la génn àddina mooy dix ans après wala boog ci diggante boobu la xew voilà lii xew voilà kon nag moom mu ne loolu moom de toute façon wax ji nga xam ne moom la euh, euh, Ibn Sa'd dogu ak kurun moom loolu moom dëgërul te ne xilaaf Seydina Ali la génn àddina mukk kii bi muy génn àddina Seydina Mughira moo noon l'émir de Koufa te lool Seydina Muawiya radiyallahu anhu moo noon xalifa te moo ko fa tegoon <coughs> kon nag mu ngi noonu waaw waaw mu ne wa kaanat imaaratul Mughira ala al-Kufa min qibali min sanati ihda wa mu ne <coughs> te libira le fait que mooy le gouvernorat al-Mughira ibn Shu'ba mi nekk gouverneur Kufa te Seydina Muawiya teg ko fa la 41 la mooy bi xilaafu Seydina Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum daal di joxe xilaafa gi Seydina Muawiya après boobu après dem Medina boobu la ila an mata alayha sanata xamsiin ba ni muy génne àddina foofee l'an cinquante wax nañ la nag loolu wute la waaw ah, am nañu ne la cinquante te imaam alxam xajar loolu dëgg la al al cinquante am na ñu ne mais loolu euh, cinquante bi moo gën a dëgg waaw wallahu ta'ala alam kon qarada <coughs> lii la woon quoi moom jamono yo ibn Ka'b radiyallahu anhu yu màgg yi la bokkoon ta'ala anhu wa arda léegi kon ginnaaw lii ñu gis ne kon lan mooy yi ak suñu bunt bi ñu ne gis nga masala bi moom masala yi fi nekk premièrement nañ wax lëkkaale bi d'abord mooy alhamdulillah baabu tahrim an-niyaha ala al-mayyit ah buntu bii man imam al-hafiz an-nawawi dama koo samtu wane xaraam bu mu xaraam nit ki di yuuxu di yuuxu koo xam ne dafa génnaat nañ naan leer na sëy naa mo nee na man de dégg naa saa sa mu ne man nii xaale yi képp koo xam ne yuuxu nañ ko des na ko mbugal ci sababu lañ ko doon yuuxu yawmal qiyaam te waxoon nañ la lii ñi nga xam ne am na ñoo xam ne dañ doon jéem a dajale ak xadiis Seydina Omar bële al mayyitu yu'azzabu fii qabrihi bimaa niiha alayhi xadiis mille six cent cinquante sept kenn ki génnaan ne dees na ko mbugal ci biir bàmmeelam ci la tax ñu koy mbugal boobu ba ñuy gis xadiis waxoon naa la loolu day wan ne mbir mi yemul ci xabroom kese dañ koy jokkale ba yow qiyaam ndax lenn ci boroom xam-xam yi loolu bi ñuy wax euh, masala yi waxuñu ko won foog na ñoom dañ ne non kon li Sayyidatu Aisha di wax ne loolu non duñ leen mbugal dañ naan loolu bon mën nañ ko jàppale kii boole ak waxu say ñoom xadiis ñoom Seydina Omar yeeg Seydina Ibnu Omar yeeg radiyallahu ak yooyu kene non dees na ko mbugal mais ci bar sax bu nekkee bàmmeel mais bu génnee bàmmeel jeex na loolu kenn dootu ko mbugal loolu nag xadiisu sayyidina al-Mughira bi day wane ne non kan moo la wax lool parce que bii dane man dégg naa leen saa salaam mu ne man niiha alayhi fa innahu yu'adhabu bima niiha alayhi yawm al-qiyamah yawm al-qiyamati la wax képp koo xam ne yuuxu nañ ko jooy nañ ko ay yaxaw nañ ko ba mu génnee àddina dees na ko mbugal bésu taxawaay ba ci sababu liñ ko doon yuuxu kon mbir mi mbugal ga moom nekkul ne ci bàmmeel kese lay doon mais bésu taxawaay ba tamit mooy di nga taxaw ñu lay mbugal ndax loolu ye borom bi nag loolu mooy képp koo xam ne yàlla faye na la loolu waaye borom bi mën na laa jéggal bañ la ko bañ laa faye loolu moo tax hadith sayyidina ibn Umar bi radiyallahu anhu te nga xam ne moom lañ la wax ne mooy ñëw euh, dane yeneen saa salam mille six cent soixante-trois te ñu gisoon ko neuf cent vingt-cinq boobu dane borom bi walakin yu'azibu buñ naan yeneen saa salam biñ demee seet sayyidina euh, Sa'd ibn Ubada après ñoom ñu muy jooy nit ñi di jooy mu ne ala tasma'u ndax déggu inna allaha dëgg-dëgg yàlla la yu'azib bi dam'il ayni wala bi huznil qalb borom bi du mbugal kenn parce que ay rongoñam daa am tristesse naqar bu ko yàlla teg muy jooy loolu bi du ci mbugale nit wala bi huznil qalb xolam njàq tamit ci li ko yàlla teg tiis am naqar loolu yàlla du ci mbugal nit waxoon naa la apprenti yi jaay ne ñoom ay apprenti suufi lañ ñoom ñoo kii naan mu yàlla du la teg musiba nga naan yàlla mi ñu teg naqar naqar la xusnu la yeneen saa sala wax mooy waaye yow mooy tristesse nga naan lan bàyyi sa waxi caaxaan yi yeneen na loolu yàlla du ci bugale te moom ci boppam nee na innal qalba la yahzan xolam moom day jàq keroog bi doomam jigéen ne am na Seydina Ibrahima waxi caaxaan yooyu moom nañ ko bàyyi quoi alayhim asalatu wassalam ah mu ne borom bi du bugale ci ñaar yooyu walakin yu'adhibu bi hadha wa ashara ila lisanihi aw yarham mu ne yàlla buy buggal mooy lan nañ mooy yuuxu yu ànd ak wax ju génn gàmm di yuuxu premièrement yuuxu bi kese dañ koo tere waaw mais tamit ki nga xam ne day jooy mais yuuxuwul ba pare day wax lu génn gàmm kooku loolu tamit mu ngi ci danger moom la muy def ñu ngi koy tere mooy parce que mooy am nat bu mu ngi ci biir tere niñ tere di wax di tudd mahaasinul mayit ci loo xam ne mooy liñ la doon wax rek koo xam ne tooñkat la woon yoroon na pouvoir bi mat nit ñi naan waaye borom la mais de fer bi gën naa dina nangam yow te ñëpp te du doon doon nit ñi rek <laughs> waaw même bu dee ne jooyoo yow jooy normal ngay def mais ngay wax lu loo xam ne du dëgg ak loo xam ne nit ne da koy tagg ci loo xam ne jaaduwul yow dugg nga ci tere bi mooy tere nañ la loolu voilà li nga xam ne dafa xaram kon sey nal moo wéeral lii dafa leer lëkkaale koy képp ku yuuxooy nit ak nit bu gén naan ne lees na ko mbugal yawmal qiyam ke ne loolu du xabru kese te loolu day war ne xaram bi nga xam ne lépp loo xam ne dañ cee tëkkoo mbugalu yawmal qiyam lool day war ne lii kabira la taw xaram la te gis nañ mooy sëy nal moo gis ne al-Mughira radiyallahu anhu li nga xam ne moom la laay taayale waxam ji mooy këri lii du loo xam ne dégguma ko yeneen saa salam wala damay wax lu amul yeneen saa salam parce que am na ñoo xam ne da leen a jaaxal comme yenn saxaaba gisoon na ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñeneen ak ñeneen <laughs> ñoom Sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' ke loolu ñoom dégguñ ko yeneen saa salam xamuñu ko <laughs> affaire bi jaaxal leen mais mooy lii moo am Seydina Omar ni mu ko waxe ne moom yoneen saa moo ko wax ko Suhayb ar-Rumi neewu ko déedéet Sayyidna Ibn Umar ne maa ànd ak yonent bi alayhi salaam ñoo nag ñoom Ibn waaw ñoom Abdurrahman ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yonent saa sam dem ñuy seeti kii Sa'd ibn Ubaad yoneen saa wax li te moom dégg ko tamit ci baayam Sayyidna Umar ak Seydina al al Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma te lii lu ma dégg la même bu dee man na jaaxal ñenn ñi yoneen saa salaam nee na képp ku ma feenaa waxal ma lu amul la préparer chaise ba muy dugg safara man nag maa dégg yoneen saa salaam wax pour layta ayal waxam ji mu leer nañ te lii yoneen saa salaam a ko wax kon nag amul que ne la. ngeen di permettre di def lu wuute njàngale yeneen saa salaam parce que génn na àddina fa maa baalu niyaahatu fil islam luy nday ma dégg ay yaxaw man al Mughira ci l'islam comme ni mu nee ci riwaaya al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ama inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man niha alayhi 'udhiba bima niha alayhi waaw lool nag waxoon nañ la que ne loolu mooy bu dee ne waa ji jàngalu ko woon ay ñoñam te xam na ne loolooy seen sunna comme li imaamul Buxaari yi defoon buntum bu yaatu boobu tudde ko loolu lépp ngir dëgëral ne lool mooy li dëgër ci wax yi quoi ni ngay boolee wax yi yeneen saa saw ak waxu Sayyidatu Aisha lim doon wax ak yeneen sahaaba yi radiyallahu anhum waaw nga xam ne yow sa njaboot nii lañ mel nga bàyyi leen waxoo leen dara wala nga am forte intuition wala tamit jamono laata ngay faatu ñu koy def bi gis leen noppi yooyu lañ la wax parce que bu boobaa mooy kullukum raa bi moo tax imaamul Buxaari indi woon na xadis boobu ci gën tudd buntu bu yaatu ba kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ay sàmm ngeen xadisum noonu wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi kon mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam bi di ñëw ñu gis hadith Sayyidu Mu'tiya daa fay looy rek naa ah, li waxoon keroog yeneen saa salaam tere jooy mu ne ah yeneen saa salaam ba mu des may ma may may ñu rek waa aalu ba aalu fulaan moom waa kër bi moom